julli waxtu yëpp matale ko weer koor yëpp mu woor ko matale ko waxtaanee ko li ñu ko tere lu tax yom la xeer ñu jël ko ñu ci àddina yëpp muy tànn bu ko sa ñaar ñu ci àddina ay daraja la ñuy ëppante ni safara nekk ay daraja yu gën a ëppal gën a tàngante jahannam wala xutama saxir jaxim saxar xawiya àddina yi tamit noonu la toppaloo la maa ngi dañoo am warante ci ne daaru salaam mooy bëccëg gën a topp ñii ne jannatul mawa tudde ko ci inda sidratul muntaha indaha jannatul mawa ñu ci nekk am tegte bu wóor ñu tegtaloo waaye li nga xam ne moo ñu ci gën a itteel ci tontu ni mooy xaddis bi ñu ubbil ko jëm ci àjjana yëpp mu tànn bu ko ci xam naa ne kon du ci gën rek lisaal ah góor ñi li ñu leen sant bari na de te loolu di suñu benn xadis wala benn aaya ñu wax ci nit koo xam ne daañu ko ubbil ci góor ñi jëm ci yëpp mu tànn bu ko ci waaye jigéen seen warigar mooy warigari góor suñu borom tabaraka wa taala fu mu tuddee ci alquran góor ñi sunnati jigéen ñi ci war-war yi man amila salihan min dakrin wa unsa wa mu'min min dakrin wa unsa min dakrin aw unsa muslimin wa muslimat wa mu'minat wa qanitin wa qanitat wa sadiqin wa sadiqat wa salimin wa salimat wa hasin wa hasin wa sadiqin wa sadiqat wa sa'imin wa sa'im wa lahmin wa hajjat wa dakrin wa hasin wa dakrin màkk bay jëf ndax yooyu yëpp nga xam ne suñu borom ñooñu la dikk rek àjjana fu mu tuddee góor ñi fekk na ci jigéen ñi buñ seetee ne benn xam-xam dong la ñu wute mooy lu buuba prophétie ak yeneen yu góor di ràngoo te jigéen du ko ràng du ko ràngoo te am na sabab am na illa jigéen mënu la woon la armée mënu la julli ci dundam waxtu wu nekk weer wu nekk te am na yoo xam ne dafa laaj li nga xam ne góor rek ko mën fekk terewul nag ne góor ñi ñoo gën jigéen ñi ndax am na góor yi gën ay jigéen ay jigéen yi gën ay góor lislaam Xadiija ñu jiitu ci lislaam Xadiija moo dugg ci lislaam jigéen ñi am nañu solo bu nu seetee itam ci njub tasawuf ñi nga xam ne dañoo àgg ci yàlla dañoo jaamu ba àgg ci yàlla am màtt ba yoo xam ne bari na góor yàlla yu si àggul daan ñu bari si jigéen rajo ak yooyu ku nekk biir na kon ñoom soxna Fatou Diagne wax dëgg ku nekk biir na yéen a demoon prévoir nga xam ne bari bari bari bari ah ba leen góor ko ba leen góor a jox kay ci farloo ci jaamu yàlla ak ci fonk yàlla ak bëgg koo gëm sëñ Tuubaa dana metti dana yëngu dana metti lool maam Jaara moom lañu couronné coonoom li gën a doy kii ma mooy suñu ku toll ne Cheikh Amadou Bamba radiyallahu taala anhu jaarale ko ci moom xam nga ne alhamdulilah daal di wax ne wala yu bëri dinañ ba wala ñu ci jamono day fenk fekk ànd ak sagar bi wala yu nekk ci yi di ko xëccoo ndax kenn ku nekk bëgg mu féetee ak yow benn nga yar ko wala nga tëbbee ko wala nga tëbb ci moom di ko xëccoo buñ ko dee xëccoo kenn ku ñëwaat dañuy seet soxna yi nga amee ku ma ci àttal ku ko ci àttalul yow góor bi boo ko mënee ki nga xam ne moom nga koy déglu bu ko attanul du ko ci ne jigéen am na wàll ci lislaam. jaarul xaw yi jigéen ko xam jigéen ñi bu ñu leen lim def daanaka foor ñi daan xare ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa fàttali pour ndaw sax. ñi nga xam ne ne ba ñu dul xal ñu newoon yonente jënd naa fas woo xam ne yoroon naa ko nangam jënd naa chaise joo xam nangam laa ko jënd naa ko yoon naa ko jënd mën naa yore yi nga xam ne jëm na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rey na ñett yu ko ñu ko gàttal ñëpp jigéen ko mujjee gàttal ko waaye bi nga xam ne jublu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di fab xëy ba bi nga xam ne maanaam lance bi nga xam ne dama fàtte koyal ci saaba yi foqati ko bàyyi ba mu jege rek muy tax ko mu dem balaa ñu gis. di naaj tuuti xuy bu ko gis koo fas ñu wal bëti ko wal bëti laxaab bi liggéey ñu ne ko yaa naxax xuy ko xuy ko bii rek mu ne jigéen bu ma am bopp bu ma yoon sax ma dee ndax yoon dama ci màkk maa lay rey jigéen jooju ne dékku na bi nga ne ubay ñu xaraf tudd na yonent bi sallallahu alayhi di dóor ay ay bonkal yoo xam ne mën a xeex ñu am doole la ñu ñu am technique bu xeex yëpp leen rey waaye ndaw soosu ku béy ko luñ ko naan waaye yéen bi juddoo bi rek mu taxaw mu foq ci xëcc bi la yonent bi sallallahu alayhi wa ci xare yi ñu waaye moom rek daan jëm ko xare bi moo daan nekk ci kanam si naan nee waxtu xare bi mettee ba metti ba metti moom la ñuy def pour te tam maanaam moom la def ci ñu koy wala koo xam boo xamee ñu nekk ci dëgg dëgg da nga xam ne yéefar yi dañoo dikk fekk benn bés bi la kii bu xóot diggante ñaari ndeex xam na waaw xóot boo xam ne xeer yi dafa kii ñu wax ci yoon mu xóot a xóot a xóot dégg nga waa taay daal di teel a ñëw daal di armé toog ci biir nolaxtan toog ci biir nolaxtan nëbbu nag saxaaba yi ba ñu dugg ba ñëpp dugg ci biir léegi ferte yi mel ni tàngoor ko saxaaba yi daanaka gannaaw te fekk na boobu dañoo ànd ak ay jullit ndax booba dañu ubbi màkk conquérir ko moom ko ñëpp gëm ne ñi gëmul sax yàlla gëmuñu yonent bi ñu xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo amee kàttan bi ñu ànd ak moom bëgg a bokk ca xare bi ñii ngir butin bi rek maanaam li ñuy jëlee ci xare bi rek liñ ci ñuy rëmoo ci yéen moo ne tax alquran laqad nasarakum allah ma wax na kasiran wa ma xëy na ni ila dama gasul bu borom wax naan shay'an wa daqa alaykum rasulullahi ko ma wallaytu mudbiri la suñu borom nekk ni xel yi ñu daw ñu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek taxaw di woo jaamu yàlla yi wëlbati kuréel Abu Sufyaan ibn Abdul Muttalib ko amoon baax la daal di ca kaw daal di ne yéen yaa asxaaba sama ci yéen ñi jaayoon ci wàllu yoon yi ca suufu garab ga daal di woo am bëri ñu daal di soog saaba yi soog a woon dara bu ñu dikkee nag rek ñu defal ñu def di jàmm daal di soog a naan laa nga xam ne noo xiis leen di furlo bu koy ñu daal di rayat ñeneen ba mu jeex waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko suñu morom defal ci ak njàmbaar ma su ko wax. dëgg la xale yi yëpp nag ci gën a nekkee kooku dëkk yooyu yëpp. da ngay gis mbal mi ndaw bi. waaw jigéen ñi tam si nga. waaw kon ba tey jii dañuy am une question bi nga ñu jigéen ñi ak ci biir. ay xaj yu bari yu tiis yu jafe yu wane jafe-jafe am na xët baa ngi wax doomu aadama doomu aadama léeg-léeg dana indisposé dana mer wala mu mere wala mu sonn wala mu bëgg lu amul wala mu jaar jaar jaar yoo xam ne ko ñu tuddee lu gën a ko suñu leen jubal rek dana métti lépp kon bu ñu waxee ne jigéen bi waaye li ñu ci def mooy li gën a métti nag. gannaaw wax nga nag saa man attaat ba attaat soo jaaw bu topp borom kër topp ma leen topp bànneeku doomu aadama ko gën a jël. waaye ñun ñëpp kenn ci da nga amee sa morom xaax muy góor ci muy jigéen kenn ku ci nekk ak di nga amee sa sa sa morom tax na yow la xeex boo ko séenee daw waaye li ci daañu ko lijjante. <laughs> góor bi bu loree jigéen ki. dana ko gaw yow nag xeer. ku ku ku góor ku jigéen ñi itam bu roye bu loree góor bi moom itam noonu. lan moo waral loolu xam nga nit ñi dëkk moom fokk ay tooñante bi am fokk ay merante bi am léeg-léeg sax jaamaar loolu na am. waaye jaamaar boobu bu amee am na fu mu waree am na foo xam ne nit ki amul droit àgg ko. ndax dañu ne yi war ci jigéen bi ci wàllu góor bi dund dëkk bu mag yére bu mag warmaal bu mag warmaal nag moo yaatu ndax foqaxaw yi sax dañuy wax ne sa soxna boo ko saagaa su ko saagaa ngay yor tax si kon boo ñëwee koo saaga war nga koo teral war hmm. ne moom ci boppam moom muy jigéen bi dafa gàtt xel yow miy góor moom mu wàcc ma kër baay ñëw ngir yow te wàcc yow kenn ngir moom loolu dafa war a dellu si sa xel ne yaa ko war a yaa ko war a muñal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa seet ne gannaaw góor gi ci li nga ne mooy aada moom lañ xamoon ak nit léegi dafa war na jikko adduna bi te ñu ne ñëpp ba nga xam ne nag ñu si adduna ñëpp citoyen benn pays bi la lu xew fii xew fee aada yi sax dafa mën di daal di jóge fii daal di àgg fee xaat ñuy royante te nit ñi seen képpale nga donc aadama boo yëgee woyefu boppam ci kanamu ku ko gën a dugal rek day daal di xalaat roy ko ci léppam jàpp ne lépp lu muy def moo gën li muy def ba tax na ñu bëlalas yi wër yu yi islam hmm. ak yu bëri ci yi dundin ñu gis ne nag dañoo góor bi moom la ñu tegoon dund ak yooyu yëpp bu ko dee bu ko defee te lu nekk am na xaq ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu góor bi amoon ay góor ba yaram bi daj ñu ñëw màkk ba mu set ndax mu fay xaqam hmm. góor yi tamit noonu la amee ay xaq ci biir ndax dañoo tëb ñaar ñuy dëkk jàmm nekk seen diggante ndax l'islam ci boppam jàmm la bëgg te l'islam ci boppam dafa am sart yoo xam ne ak i waru gar yoo xam ne diggante ku nekk diggante nit ki ak mu dëkkal diggante nit ki waajuram borom këram wala soxna bi nga xam ne lépp lu war jigéen bi ci islam war na góor bi jigéen bi am na ñu di ko woyofalal te woyofal ñu ko góor bi waaye bu dee digganteem ak góor bi rek moom waru waru dara bi nga xam ne moom moo ko war moom moom jigéen bi mooy bu ko teree nga bàyyi nga bañ a def bu ko digalee lu jaar nga ko def bu dul mooy yàlla loo xam ne ne lu neexul yàlla moom la taat li wax loo ko ci nox seeti xaalis kenn warul topp benn jëmm ci loo xam ne lu dagan mooy yàlla bu boole nga xam ne kon euh, jigéen ñi du nekk jaamu góor bi ndax dafa ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk da nga am ay xaq kon maa ngi laaj mais kon ndax bu kii manqué xaq kii ndax tax na kii am waaw ma am droit moom itam manqué xaq kii wala rek nga xam ne kon dafay war a matal xaqam moom rek mu war a matal xaqam wala bu tee gannaaw kii manqué na xaqam moom dafa war a matal xaqam rek mais nag waaw loolu mooy dëgg waaye am na limite ba tey am na fu mooy xoxox yi ñu waxoon léegi maanaam droit yi nga xam ne jigéen am na ko droit yi dana am yoo xam ne xaw na def mooy ne te waaye nag ko waxee li nga xam ne farata la bu fekkee ne xamul lu muy jullee yow la war nga jàngal ko ponk julli jàngal ko saa yi nga xam ne moom lay ci génn léegi jamono bi changé na ba xam ne jigéen ñi suy dem ñu si bëri bu ñu tàmm góor bi ah ku góor gi la nag mu tànn ko ba xam fu muy jëm ndax bëgg na mu ne bu bu ko demee euh, ko wala te tàggu ko dana am ah nag mayu ko loolu ndax lu mu mën di indi lu muy dundee lu muy utilisé yooyu tax na ñu may ko moom mu mën a dem fu bari te itam lii góor gi yëpp moo mën gën a gën a ci yi koy yóotu yi yóotu jigéen ñëpp gën a waaye li nga xam ne mooy zawaal moom warugar yi bu fekkente ne jigéen bi dañ ko waree faral ba nga xam ne farat yooyu rek lañ wax li ci des na fexe ba jubóo ki mu nekk ndax xaq dëkkandoo rek ci boppam dafa diis dafa diis ndax yow dafa am la fay yàgg nit ñi mooy ay xaq bi nga xam ne ku seen sa doom sax daw wala ku seen sa bàyyi daw wala ku seen soxna daw mooy xam nga li nga am li nga dese ci tuyaaba boo ci fayee xaq bi ci des ci loolu la am jiw kon ñoom ñoo ñu teew ñu nekk nit ki war nga ormal sa morom war nga ko suturaal ñu wax ci moom war nga cee def loo mën loo ci mën ci bu la ko baax di def gannaaw bu la ñu loolu war nga ñu wax maanaam ci jaamu yàlla yi daal waaye naa ko doon yoo xam ne bu fekkee ne nag jubóo naa si mu nekkal moom yeneen jaamu bu mu jaamu dañ koy fulaat ful kon am na jigéen lu ko gagné góor amul fu góor gagné amul mu góor ndax di jigéen ñi ñëw ñoo ñoo mën a jihaad dama jihaad te te xew te itam dundal di dox di ma dundal sama mu rax moom la gënal di jihaad ba faat loolu ko dañu war a affaire parce que bu fàttee jaay yi affaire muy binaa alfijaane yi benn boo def ci biiru ay xiif moo ëpp yoon tabax junni yu ma te yow xeex dañ ne sëñ Tuubaa وقيل إن حضر يوم الباري أضرب الصراط فوق النار وكابد جواب الغمة نادى مناد إلى أهل الخدمة للمسلمين فأجابوا أجمعين ويقولون للجنة أن سعيد. كرم يوم القيامة يفق صراط ذات في جبل جهنم bindee fi jànkoon te njàqare ak tiit ak jaaxle dañuy woo ana ñi daan jëriñ jullit ñi daan dimbali jullit ñi kon ku dimbali soxnaam soxnaam jub yàlla si suñu leen aw yoon yoonu àjjana bu ñu leen àtte bi ñu leen nit li ñuy wax yëpp ah am na xadis boo xam ne sax waaye nag waa xadis boobu euh, nekkul lu àpp kuy trop maanaam daal gërëm euh, am nañu ko contesté waaye dara na du ko gërëm day ñëw am na ñoo xam ne dañuy taxaw seen bàmmeel ëpp yàlla suñu borom saxal leen ay laa ñu naaw directement dem àjjana loolu ñu ci ëpp mooy ñu gën a bari njëriñ ñu gën a jëriñ am jëriñ nit ñi jëriñ nit amee amee solo noonu la lor di biir ñu surtout jullit gaar ndax da nga liggéey ba pare nit jël ko ci kaw jiw boo ko déw baat yoo ko wax lor boo ko lor loo ko amee soo ko lor bu bari loo ko du bari jigéen daal boo góoree lépp mooy xelal ñun or yu bari ndax am na jamono yoo xam ne baal nañ ko julli koor moom daf koy fay ñun ñëpp dañ day gudd buñ ci demee ci biir ci mën a moom waxtaan ne ñu ñaanal ci daal dañ xamul lay dafa am donc li ñuy wax ni ñuy jàng yi fii nga toogee ci sa tubaab bi question bi sax laaj ko dañ ciy dolli suñu ñaari ambassadeur ñaari toog dañu am dañuy bu wér boo xam ne. waaw ñu ngi ñëw ci mois de septembre. Hmm. wax na jigéen ñi àddina bi yëpp day daj. ci hmm. réew mu ñuy wax siin. Hmm. di fa xool ay égalité. waaw di fa xool leneen loolu yóbbu la ñu ci jigéen yi nga xam dañ koy def. am na kër goo xam ne borom kër gii kër gii lañ ko organisé parce que dañ ko yéene def moo tax yëpp ko fa def te kii la am na te waaw yooyu yëpp ko fay def. waaw tey nag suñu ko waaw waaw gën a góor ko xam nga ñu ko yóbbu la léegi su noppee suñu Mouhamadou Mbaye xas xasira xasaay bi ñu wax ne pour ñu ko di jàngee ne dafa bëgg a fàttali rek dañ kaan boo xam ne si ñoom dafa ñu yàlla yokk leen ci ak yu barkeem moo ko joxoon su ko defee mu participer ñun ñëpp su ko defee suñu tawaay général bi ñu daal ñaan rek sañu ma wax lu dul lu dul ndax suñu borom tabaraka wa taala dafa fàtte malaayika yoo xam ne ñu bokkul ak ni mu ko gën a xam malaayika yi sàkk na ngir seede ëllëg ay malaayika yoo xam ne rapidu addi ñu ngi taxaw suñu mbokk yi lu mu wax ko su borom dana leen xamal ba xamal ne dañuy xalaat waaye nag xalaat am na boo xam ne am na bàkkaar ak xalaat boo amul bàkkaar xalaat bi nga jàpp fas ko yéene jëfe tamit du ñaaw am na bàkkaar waaye xalaat bi nga xam ne dafay saxal nga ci ko amul bàkkaar waaye gannaaw nit ki day wax te li muy wax yàlla lu ci wax a seet séenu ci benn njëriñ séenu ci benn na wax li nga xam ne moom la xam ndax ci cadre bi islam doon laaj ci cadre bi islam rek laa doon laaj jigéen mën na jóg loo xam ne day jëriñ mën na loo xam ne day fànq yàqu wax nag baat bi nga teg ne égalité égalité moom mbirum politique jamonoy yëngu siècle ci politiciens yi ak ci borom kàttan yi nga xam ne yàlla doole na leen jox leen kii nasiba yi ñoom ñoo ko wax. égalité mosu la ay waruwaay bokkuñu ay fonction ay jëf loolu la lislaam ndax ñu la wax woon ne fu alquran tuddee góor tudd jigéen yeneen ci lislaam tuddee góor tudd jigéen waaye nag li nga xam ne bu ñu nee égalité yemoo nañu seet nan lañ ko déggee yemoo léegi nan lañ ko bu dee yemoo jigéen rôle bi mu amoon nga xam ne noonu la ko suñu borom approprié daf koy bàyyi góor bàyyi li nga nekk islam moom xamul loolu santaane wu ko amma dañu nag xalaat ngir bëgg baax ak jàmm moom ñu góor ñu jigéen daal ku nekk wax égalité bu fekkente ne dañoo confondre droit yi ak devoir yi nga xam ne ne góor gi nit jigéen gi li mu am ci droit jigéen bi am na nga xam ne góor gi sañ na jóg te du tàggoo am soxlaam dox bu ko wax bu ko neexee lañ jël kenn da ko foo demoon lu tax nga demoon jigéen ji am loolu l'islam moom daax na loolu l'islam daal li nga xam ne nangu na ko nan mën a mbooloo mu daje am problème boo xam ne dañ ko bëgg a résoudre maanaam euh, rëdd bu ñu bëgg a yàqal ci wala seet loo xam ne dafay jëriñ nit ñi te bu ñu dajee sottante ca kàddu ànd ca defar ko muy lu baax loolu lislaam moom ñu ko def caa jige sax yoon li ma wax nag jigéen naka jëkk dafa am lu muy soloo ak lu muy war doxe ak lu muy jugaale ñeneen góor bi am gannaaw nag islam dafa ñëw jox jigéen ay warugar jox góor ay warugar kenn ku ci nekk warugar bu mu la jox xalaat la ci war doo ko bàyyi jigéen ay warugar mooy toppatoo kër gi yaar xale yi bari na ci gouvernement yi yoo xam ne seen yaay ñooñu ñu ko jàngal ma ñu kër gi ko gën la waaye man Fatiha sax sama yaay boo ko jàngal. loolu rek ñu jàng ba ko mokkal ko ak wàllu yu ci bari suñu borom def na ndax dañu ne al ummu madrasatul banina kon yaay mooy école bi njëkk ci xale bi bu fekkee ne xale bi dafa jubbu fekk kër gi yaay bàyyi ñëpp jub yaay di ko wax lu jub di na muy soroo fa mu wax dem fu mu warul dem di daanaka xool xaraf yi nit ñi sax ñu koy tax mu fekk bi bari na ñoo xam ne seen yaay lañ ko jàngal. Mm. loolu mooy loolu jigéen ji mooy taxawee xale yi yar leen ban leen wàcce dundaan ban leen dundaale feneen seet di ko yu bon yëpp mu taam di ba ñuy xale bu màggee day jub rek du xam gi itam bu fekkee ne dañoo boo xam ne climat diine rek la bu sell xale bu ko juddoo yaroo fa doo xam ne loolu da nga cay laaj tax dañuy تعليم الصغار كالنقش في الحجر سيد واحد في مهد قضاء الحي وتعلم الكبار كالخط فوق الماء li ngay xamal xale bi toog ko ci yaa ko ci dafa mel ne que doj bii nga garaade ci léegi kenn bi mën na fekk waaye du du fekk mag nag mu ne leen yaru ci la ko neex ba nga xam ne àgg na fa mu war a àgg ba yoon ko dafay gën ñu gis ne ko muy fànn boobu day ko sa baaraam lees rek mu maataloo bu fekkente ne nag doomu aadama yi seet nañu dëgg la diine nag la sañ wax diine la sañ wax li xam kër dañ créé climat boo xam ne mooy yàqal yi. nga mag ñi taxoon suñu yar am efficacité lii lay wax da nga koy gis ñoom ñu ko jëfe ña fa nekk ñëpp di ko jëfe buñ la waxul woon dara sax boo ko màggee da ngay yar da ngay xam wax yi xam jox yi xam teggin xam yar xam ni nga war a xam lépp loolu yaay rolam la ndax bàyyi bi day xëy liggéey moo daan am léegi ñoom góor ñu koy liggéey kii di seet xale yi kii dem liggéey bu wàccee bu wàccee ñu ni bu fi bëggee añ daanu fi journal dañu fi rajo fi gis dañ ci kontaan kër gi loolu xale yi nekk bu ñuy def ñu ko gis du xam fu ñu jëm du xam fu ñu jëm te xale yi léegi bu njëkk kër gi dafa école bi yar leen mbedd bi yar leen te bu ñu leen booba jàngale tamit di suñu école bi gañ tee rek boo xam ne bu ñëwee dañu dañu koy yëngal dañu daan jàngale moral te jàngalekat bi li mu lay jàngal daf koy mel waaye bu fekkente ne boo la dajee ci mbedd mi ki la doon jàngal li nga doon wax ne lu bon la lépp koy suñu doole li mu la wax ni doo ko jàpp da nga naan ko dafa rek la ci passe yi jàng ko passe examen bi rek mbedd yi ni mu daan yare bu njëkk xale buy def lu dul noonu bu séenee mag mu mën a doon bu ko xamee bu ko xamul daal koy dëgg wala ndax moom bu àq si sañ laa tur. day bokk kilifa boobu jàll fi nga ko waxee fële bu dee loolu. kon xale bi daawul génn lu climat bu sain bu nekkee ci kër bi bu nekkee ci école bi bu nekkee ci mbedd bi. ak bu ñu bu ñu yore bi salaatu waxoon na loolu lépp loolu nag bis dajjal bu ñëwee yéen bu ne dañ koy songi songu ko waxoon na bis dajjal bu ñëwee waxoon na laal asamaan laal asamaan du dara lu compris l'espace bi ak yi ci yi ci aju ak yi ci tegu yëpp dañ tuddee penku ba songu ba penku ci xeetu ba ñu boo ñee wax ñu ca gannaaw te gën a sonn ci teew bi ko dégg ñu ko koy dégg léegi ñu rajo yi ñu gisee ñu jàll lépp yi ma xam ëpp na ci ay description jamono bi dana dem ba ci jamono sàngam yooyu yëpp ñëw na ak ñu day dem ba nga xam ne sax kenn bu fekkee da nga am dawaar mu am dawaar moom dawaar bu ko sàkkanee dafa lay yokk dawaar dana dem nag boo fekkee ne ñoom ñi nga xam ne suñu dawaar defuñu ko ñu gën a bari dañuy doo am pexe ci mën a mënal sa dawaar fii mu nekk boo boo yaree sa xale ba pare itam mu génn ci mbedd dajante téeméer xale yoo xam ne kenn yéen ñu ñu bari da nga xam ne ku yendoo gas yow kenn ci ñu nit fanaane suul du kàddu du ko du ko xalaat dañ ko xamante yàlla yàlla jërëjëf ñu ñu am na solo déglu nañ bu baax xanaa ngeen baax baax rek ñu suñu kàddu wala di ko jëlaat waaye dafa am mbokk mu wax ne dañu bëgg ñu laajal leen ci xasaay yi nga xam ne moom la taal yi war jàll loolu nag liñ ci wax tam ci sëriñ bi dañ koy jëlee di kenn ci waa sëriñ bi sëriñ li nga xam ne moom la liggéey muy ay taarif moo xam way moo xam wesar la maris naa jàpp ne lépp ay xiiwal la lépp luy xeet doomu aadama rek bu fekkee am na ay xusuusiyaat nag ci lenn xasaay bi eh, yoo xam ne yenn yi ñoo ko laaboo laabu ko yooyu mën na cee am yoo xam ne mën nañ caa téye waaye yi xam ne moom ci boppam jàngale na ko taalif na ko mën a jàngale ko santaane ñu di ko jàng yooyu mënees na cee am loolu dañuy gën ci bu fekkee nit ki dafa bëgg a am boo xam ne day day day la war a def digganteem ak boromam nan la war a def digganteem ak ay waajuram nan la war a def digganteem ak société bi ci yoon boo xam ne moo gën a leer te gën a te ku ko bëgg xam te xamee ko ci yoonu Serigne Touba jàngal na jox ko bay xaaj Serigne moo ko taalif te daana ko jàngale te digle na képp ku bëgg loolu yoon bi dal ci wet gi mu ci waxee gis ñu benn téere boo xam ne ci ci ba la nga xam ne moo ca ne ku ko jëfale koo koo jaxasoo rek mu ne ski bu fekkee da ngaa bëgg xam nag sa faratay borom nan ngay jullee nan ngay woote nan ngay aj kooku da ngay dem jàngi sa wu sixaar wala nga jàngi ak jawar ma fii bu fekkee da ngaa bëgg a xam nag grammaire naxu ci arab nga dem jàngi saxaatullah bu fekkee da ngaa bëgg xam lu jëm ci tasawuf nag ñu dem mosaliku ci nag yooyu jàll bu ci ne sëriñ bi te jàngale na ko ci digle nañu ko jàng su fekkee nag damaa bëgg li nga xam ne moo di nga xam ne nag ay yëf la làmboo yu gaaw la ci salaatu ala nabi moom la làmboo salaatu ala wax na ca ca wax ci masaalik ne mooy li xam ne moo gën a màgg ci lu ajjaal di sàkku ngir yàlla gannaaw joo farata ndax salaatu ala nabi képp moo mën a jàpp ajjaal di ko ñor ji ba ji ba egg ca borom loolu Cheikh Abdou Khadim Mbacké radiyallahu taala anhu joxe na ci ndigal loo xam ne du is na du is na moo di ajjuma ku ko mën nga jàng Jaalibatul Maraaqib ak jàng Taysirul Asiir ak wa kaana haqqan ajjuma nga jàng Mafaatihul Bichri ak wa kaana haqqan mbiram loolu ci Cheikh Abdou Khadim Mbacké la jógee te jàpp naa ko kii nga xam ne doomu Serigne Touba ab xalifa la te te te lépp loo xam ne mu jógee ci moom Serigne Touba kon moom laaj moom yi moom la salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaw benn soxna rek moom moo def mu jeex na gars yi lu ko mën a ñu daax ci maagi gars yi nañ ko dimbale comme ça ci nu yeewi phrase bi nga doon dina dina soxna si laajee question bi affaire bi ñu ci wax yëpp d'accord nañ parce que loolu la islam wax te loolu moo leer te loolu kenn mënu ko jële daal wante question bi ñu am ñun jigéen ñi ñu jigéen ñu bees yi entre mooy jigéen nga xam ne jullit lañu bëgg nañu bëgg nañu nekk jullit nañu topp yoonu yàlla bëgg nañu rasulullah sallallahu alayhi wasallam gëm nañu sëñ Tuubaa wante euh, yàlla def nañu jàng nañu ñu ngi liggéey ñu ngi ñu ngi gëstu sur le plan intellectuel est-ce par ñu ngi gëstu sur le plan intellectuel est-ce que léegi par exemple ñun bu ñu seeyee ci ak ak sëriñ sëriñ par exemple Euh, dinaa takk wala su ma takkee dootoo liggéey te jàng nañu am nañu ay ay ay connaissance intellectuelle mun nañu def nag léegi problème bi ñu am ñun jigéen ñu bees yi mooy concilier mais génération bu bees xam ne bëgg nañu baax bëgg nañu bëgg nañu euh, topp diine l'islam wante aussi am nañu nañu ay yeneen i euh, besoin intellectuel spirituel économique yi ñu am mm-hmm. yoo xam ne mun nañu euh, mm-hmm. ñun ñu bees ni mm-hmm. suñu suñu suñu nekkaay ak suñu suñu personnalité ñu dëppoo ko ak l'islam parce que bu fekkee ni par exemple li nga wax rek la donc duñu duñu avancé ci ci avancement waxuma waxuma rétrograde exemple euh, xeex xeetu l'islam yooyu man gëmuma loolu. Mhm. gëm naa ni euh, téere l'islam ci yàlla la jógee. Mhm. te bu fekkee jigéen dafa bëgg a baax nga toppoo ko. mais dafa am benn espèce su benn benn espèce su gàpp benn espèce su problème boo xam ni. Mhm. ñun ci suñu bopp. Euh, réglé wuñ ko. te buñ ko réglé wuñee. ñun ñooy ñi nga xam ni ñooy juri ëllëg. te ñun. te te bu fekkee ñun ñoo jur ëllëg donc li ñuy am. Mhm. bu fekkee ni amuñu entendement bu leer. Mhm. sur le sur tous les plans intellectuel spirituel yi. Mhm. éducation ëllëg boo xam ni. dina andil Sénégal problème. dina andil àddina bi problème. waaw d'accord léegi yaakaar nañu ma doon seetlu. léegi ñu nga àdduna bi. ñu nga xam sànq communication yi dafa gaaw. parce que ñu ngi doon gëstu ndax ñëpp lu àdduna daan dox. ci fukki at léegi cérémonie daf koy dox ci lu bëri at changement yi bari gaaw nit ñi mënuñu bañ a changé nit ñi ci ñëpp dañu am ay contraintes l'islam dafa am contrainte li muy ci lu dul nelaw woo xam ne na ko yàlla bi nga xam ne kenn sañu koo changé lu dul dafa am roox roox bi ci boppam moom la tey façon bu nit bu fekkente ne am na léegi ay ay contraintes ak difficultés yu am na ay moyens yeneen yu ubbeeku léegi am na ay jardin d'enfants yoo xam ne ay jullit ay jàngalekat ci arab ñoo koy créé jiw bi ñu ngi jiw bu seen i doom léegi njàng daanaka lan yëpp la adduna di jàng doole jànguma arab rek xaw ma dara ci islam contradiction yi bari na trop daanaka léegi boo seetee bu fekkee ne français rek nga jàng mën nga xam lu bari ci islam diggante yi ñu traduit ak yi nga xam ne dañ koo bind directement ci français nga jàng anglais non. arab langue la bu fekkee ne jàngu diine jàng na arab arab langue yi ci def jëngat boobu waaye nag maanaam avantage bi arab am moo di alquran lu intra intraduisible la alquran ak hadis ak yi gën a bari yëpp solo ci ñu bind arab lañ ko bind lépp traduire ñu ko li ci ëpp solo waaye nag li nga xam ne moom nécessité la pour nit ki xam ko moom li ci ëpp daanaka yëpp traduire nañ ko bu mu seetee da conférence bi dafa gaaw dafa dagg waaye doon nañ dem bi mu daan dem ci taxadiyaat yi maanaam les défis du temps moderne dañoo proposer ay solutions yu bari poser problème yi waaye mën nañu gis ne mën nañoo gaaral ci wax ne ni nga xam ne noonu la adduna bi changé a problème yi mu posé yëpp am na yeneen yi am na ay toujours indaale na en ay solution ñun ci suñu bopp rek ñoo war a def ay effort yoo xam ne lii mu ci ñun xam ne diine ji dañ ko gëm xam ne lu jógee ci yàlla la te mooy tax a mucc parce que religion yi continuité rek la dañ lay misaal ne la judaïsme christianisme l'islam nga fekk dina yi gis dañoo ñëw ci enfance humanité wala ci adolescence am fa esprit ba toll woon ak xalaat ya ak dundin wa dina yi di a ak loolu ba ba ñuy agsi ci l'islam mu mel ne que tey ñetti état bi enseignement bi humanité tolloo ci enfance am ci euh, euh, judaïsme bi li gën a jiitu ci religion révélée yi les moo ñëw tolloog bi bii suñu borom demee ba gis ne doomu aadama yi dépassé nañu stade boobu te esprit yi changé na civilisation euh, ñëw ndànk-ndànk mu gis ne itam yu bari dénaturé nañ ko changé nañu yu bari ndax boobu dëkkin yi ci boppam dafa am lu mu daan faat ndax matériel bu ñu bindee bu perfectionné mel ne papier amuñu ko woon. parchemin sax ñu daan ci bind li ko jiitu woon moo ay dëkk ay gàtt garab yi ko day diis waxtu inondation am na wala feu de wala foofu yi ñëw ñu dawal ci ko fa ba bi ñuy agsi ci judaïsme bi ñëw bi ñu demee ba nga xam ne loolu dépassé na ñu indi christianisme mu tolloo adolescence maanaam humanité mais enseignement secondaire bi ñu demee ba xam ne doomu aadama attiré na maturité bi nga xam ne lii ñëw dootu ko a dépassé ñu indi gis daa moom mooy noonu nga xam ne loolu noonu lay continuer di progresser di dem adduna di dem yëpp noonu lay progresser dafa fekk nag da xam li nga xam ne lu fondamental la lii du changer mu nii rek lay demee dara mu ko tànn mais toujours li ma ne ci conférence bi prévoir naa défi yi nga xam ne sunu euh, mujj siècle bi moo koy indi waaye yii yëpp bu ci nekk am na ay solution te mën nañoo mettre à profit yenn yoo xam ne mën nañu koo jàppe contrainte wala mën nañoo yàqal yu bari ñu mën koo far jëriñoo mu jëriñu ci suñu dund ak ci suñu dundin suñu adduna waaye amul benn problème bu insoluble boo xam ne vie moderne bi posé na ko a parce que l'islam dafa prévoir lépp lépp l'islam dafa dépassé euh, euh, xelum a aadama lii la au moins ouvrage modificatif bi laajubal la Coran ah, et la science xam nga dafa étudier ñetti religion yëpp ci lumière science ni science di progressé ak ni alquran doole science ba mu ne di ko gën a yéem ci alquran xam na ne révolution réveillé yëpp livre yi nga xam ne moom la ñu créé yëpp ñu ci ay nañ ci ay ay ay fokk ay erreur yu bari yoo xam ne xam nañ ne bu yàlla jëliwul ci yàlla te noonu la ko alxuraan waxee mais erreur yi nga xam ne savant yëpp d'accordoon nañ ci ñu ne ñuy dëgg la ak alxuraan waxu ci lenn lépp daf koy dundee yi nga xam ne alxuraan taxaloon na ko yëpp science mën koo mën koo mën koo randal doo dem ba ne lii njuumte la wala lii nit ñee ko ci yokk wala lii yàlla wax ko mënul am lenn nag lañ ci mën a constaté moo di am na ay réalités yu alxuraan wax te àgg gu ñu ci maanaam science permettre la bu ñu mën ko vérifier wala ñu mën ne nangam la demee waaye lu leer la ci koo xam ne kii mën nga interpréter alxuraan te xamuñu ko noonu suñu borom prévoir bindu aadama doomu aadama moo wan na ne mu ngi mel ne bateau boo xam ne dafa desee fii war a jaar ci biir gi dem ba Sénégal nit ñi ci nekk suñu borom takk ko war ñu ko xam ni ñu toll xam ñiy jublu ci diggante bi xam feebar yi fiy sosu xam ñam yi li yaram yi ñuy laaj lépp mu ne ci biir baaxul ba nga xam ne lépp luñ soxla mu ngi ci biir noonu la suuf si mel ba nga addina si ba muy teeñ foofu mu jëm lépp lañu prévoir mat boo xam ne amagul te dana am suñu borom prévoir na euh, remède ba nga xam ne moo koy jëriñ doomu aadama yi ba mu fekkee ne xamaguñ ko ñu ko ñu def ànd daal di ko mën a ay misaal yu bëri ci diggante bi yooyu euh, temps bi ñu ko mayee ah. waaye li ma la mën a rassuré rek moo ne na sa xel dal ci ne lislaam li mu santaane jamono bi de buuk ba nit ñi mënuñu ko du mën a nekk te itam nit li mën moom yàlla tegu ko laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa waaye nag lu sew sew sew foofu boobu ndax lii mënuma ko boo nee mënuma ko te bu ñu ci tegoon léegi un million nga la def ko nga def ko yàlla xam nga mën nga ko. Ah. li la un million bi jaral fekk na eh, eh, fekk fekk fekk tegal yàlla mu ne ko jaral mu nag. am nga sax sax. wa rahmatullahi taala wa barakatu. mbokk yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu. di leen sant ci bis bi nga xam ne dangeen ngeen koo jagale jëmm ju xam ne lépp lu waay am ci xéewal ci kaw àdduna ci biir àdduna loola ci liggéey ku tedd kooku la Sëriñ Tuubaa nee lépp loo xam ne lii ab murit am na ko ci ay xéewal ci àdduna loola liggéeyu soxna su tedd saa waaye man li may faye samay taalibe xajul ci àdduna alaxira la xaj kooku nga xam ne nag teraanga guddu nu am ci àddina yàlla ak mooma moonu ko fàggul kooku bu ngeen ko jagalee bis bis boobee yayoo na ko yayoo na ko kon nu tàmbali rekk tuuti ci waxtaan ci ak ci ay mbiram ay bir ay mbiram ndax ay mbiram rëy na rëyaay boo xam ne bii kenn mënu koo wax lépp ba mu jeex wante nu coppati ci ay mbir yoo xam ne yii daanu ko xam ci moom ba di ko coroy xamit ab wàccuwaayam ci digganteem ak borom soxna su tedd soosu mi ngi ñëw ci àdduna ci atu mille deux cent cinquante 1253 ci gàddaayu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam war a tombe ci juddub Seydina Isa waajuram wu góor mooy Cheikh Mouhamadou Bousso ñu gën a siiwee ci ma Bousso kooku mooy waajuram bu góor waajuram bu jigéen mooy soxna asta mi tafsir nga xam ne li ëpp ci alquran moo ko jàngal Cheikh al Xadim kooka moom moo soxna asta mi nga xam ne mooy waajuram bu jigéen ñoo bokk ndey ak baay ku tedd kooku bi nu ko yàlla xéewalee mu ñëw waajuram wa muy cheikh Mouhamadou Bousso gën a siiwee ma Bousso kooka moo ko jàngal alxuraan ba mu mokkal alxuraan jàngal ko mabaqil islaamiyit jàngal ko itam siirat ummahatil muminin ñi nga xam ne ñoo dëkkoo woon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa ku xamoon siire la ku xamoon fiq la ku mokkaloon alquran la loolu moo di ay jaar-jaaram jikkoom nag am na ay ndam yu bari ak i manoore manoore yi ak ndam ya bari nañu bari goo xam ne gi mënee su la tudd lépp waaye lenn rek buñ ko ca tuddee du jar di tuddaat leneen manoore mun tëree rée rée ba ëpp wala mu toll ne ëpp waxaaliwu ko waaye mu toll ne doon waajuru xaadimu rasul loolu daraja la boo xam ne benn daraja mënu ko mënu jegewu waxuma laa dina dina kon loolu rek ay manooreen bari na bari goo xam ne gii loolu rek lañ ci mën a tudd te loolu buñ ko tuddee ëmb na lépp ragal yàlla gi foo ko takk weesu na ko ndax Sëriñ Tuuba wax na ci gémmiñam ne mus la gis jenn jigéen joo xam ne ji ragale na yàlla ni soxna jaara Maryam Jaaratullah Maryam la tudd Maryam Jaaratullah Maryam la tudd dakkental wa di Jaaratullah Sëriñ tuuba nee na amul ci kaw suuf ku gën a ragal yàlla soxna jaara kon loolu bu nu nee ragal na yàlla seere soosu nga xam ne moom la ko ku tedd ki seereel doy na sëkk ci dalil ju nu mën a wone ne moo gën a ragal yàlla ci nit ñi ku dëdd woon àdduna la it ndax mus jàppi àdduna dara ku mënoon a muñ la it ku mënoon a muñ la itam ndax mën a muñ moo waral am na ay jamono yoo xam ne yii ngelaw lu bari dafa ñëw akuk taw taw ba bari lool ba daaneel sàkket sàkket wi nga xam ne mooy kees gi ëmb néeg bi nga xam ne ci la soxna ci la sëriñ Momar Anta Sali nekk ba sàkket wa daanoo maam Moor woo ko mu ñëw jàppale ko ñu yëkkati sàkket wa ci guddi gi waaye bañ ko yëkkatee ba noppi yàlla dogal sëriñ Momar Anta Sali delluwaat ca néegam sàkket wa dellu daanuwaat mu ne daal yaras na di woo sëñ moram sëriñ day taxaw yenu sàkket wa jàpp ko ba yàlla dogal asamaan set taw ba di sottiku ci moom ngelaw la di ko wal bi asamaan setee ba sëriñ Mor Anta Sali bëgg a dem julli ji la ko romb mu jàpp sàkket wi mu ne ko lii lu ko waral mu ne ko bi nga jógee dugg ci néeg yi sàkket wi dafa daanu te ma yaras woola te bu ma ko bàyyee mu dellu daanuwaat loolu moo taxoon ma jàpp ci ba ci waxtu fajar bi loolu ak muñ munu koo weesu manoore itam yi mu am tuddoon naa ca waaye am na yeneen yoo xam ne yi mënee su ko ñàkk tudd manoore weesuwul suñu yaakaar di ki ñuy nuy li tey ak ëllëg muy xaadimu rasul nga doon waajuram loolu loolu dara tolluwu ni tolluwu ni wante manoore la ci kaw yittewoo gi nga xam ne bii sëriñ Touba daana ko yittewoo mbiram yittewoo na ko lool ndax bi mu nekkee njaareen la xëy yónnee woolu cheikh Mouhamadul Bachir cheikh Mouhamadul Bachir booba ma nga saalu ba mu ñëwee mu ne ko na nga dem poroxaan garab sàngam da dox na nga mi jéegu tibb fa indil ma jàll ci geneen garab moom itam dox na nga mi jéegu tibb fa suuf bañ koo boolee ak suuf sa nga jëkkoon a tibb boole leen indil ma te boole suuf yi ba Cheikh Mahamadul Bachir defee lool daal di ëmb ñaari suuf yi ci ni nga xam ne moom la ko ko sëriñ Touba digale ba mu ñëwee sëriñ Touba suuf sam ko jëkk jox mu fóon ko daal sànni soof sa daal di daal di jël suufas ñaareel sa fóon ko daal di wax ni fii la nekk daal di digal Cheikh Mouhamadul Bachir ne ko demal toppatoo loolu moo waral Cheikh Mouhamadul Bachir jagoo Poroxaan moo daal dem toppatoo ko sëriñ bi xamal ko ne ko na ko sàkkal màndarga digal ko itam ak mu ne mu dem fa loolu moo waral màggal gi mu daan def boole woon na ci sax saalum gi mu daan tukki wër gi mu daan wër biir Saalum day sàkk bis boo xam ne li ak màggal la koy tuddee goo xam ne gi da koy def ca Poroxaan su ko defee tool yi daayira yi nga xam ne yi ak tool yi àllarba yi nga xam ne yi taalibeem yi nekk Saalum bayal nañ ko ko ñuy dajaloo di ñëw di ko fekk ci bis boobu bokk na ci itam yittewoo gi nga xam ne gi Serigne Touba yittewoo la ko soxna su tedd soosee gannaaw loo yittewoo boobu mu yittewoo ba sant wa doomam ju tedd jooju muy Cheikh Mouhamadul Bachir mu dem ba xeeñtu mbir ma ak fa mu nekk mu ñëw mu digal ko ne ko barab bii la nekk na nga ko toppatoo ba tax mu dem. bokk na ci li ngi yittewoo gi nga xam ne gi moom la ko Serigne Touba yittewoo woon muy soxna su tedd soosu ku ñuy wax Serigne Aliou Seck wanaa. mooy bàyyi. ku ne xam na ne ponkalu póore la woon ci ñi ku ne xam na ne ponkalu woon ci ñi la jógee. fekk Serigne Touba ca gànnaar jébbal ko boppam adduna ak alaxira bi sëriñ bi nekkee njaareel nag tubaab yi indee njaareel la daan def ak mu ne mu jógee Saalum ñëw siyaare sëriñ bi ci njaareel waaye bu siyaaree sëriñ bi ba noppi sëriñ bi ba ko waa waa kër gaag waa saalum nu ñu def lam cay teg mooy ndax jaar nga fa soxna sa ndax jaar nga fa soxna sa ndax siyaare nga soxna sa ba mujj yàgg sëriñ Aliou Seck ne ko waaw man day dama jaarle ndax musuma la nuyu benn yoon wala nga gis kenn ku jóge saalum te néewoo ko ndax jaar nga fa soxna sa loolu nag bëggoon na maa xam lan moo ko waral Sëriñ Tuubaa tontu ko ne ko mbir ma daane ca soxna sa soxna sa képp koo xam ni kii dem nga fa ziyaare ko boo demee danga ma fekk walla boo fa ne jàng fekk la fa di ko ziyaare jooju yittewoo nag ku ko ku rëy ku tedd ku mel ni Sëriñ Tuuba yittewoo kooka ku am solo la loolu bokk na ci ay ngëneelam yi nga xam ne manooreem yoo xam ne yi am na ko ci ki nga xam ni kii mooy sunu yàlla ku amoon kersalay ku amoon kersala ndax wax nañu ne bu ku ko mag dana dégg nit di ko yedd ak a xas waaye day jëlale rek dem du jàkkaarloo nit mukk na xari la loolu màndarga la ci kersa gi nga xam ne moom la yor waxoon nañ lépp loo xam ne li bëgg na ko ci nit faw day wut intermédiaire kooka dox ko ci diggante mag nit kër waaye moom mënut a jàkkaarloo nit ngir kersaam gu rëy di ko wax dara di sàkku ci moom dara wala mu di ko wax dara loo xam ne lii lu koy xaw metti la bokk na ci ay karaamaam ak i ndamam yoo ne yii li mu am ci karama ak i xarbaax rëy na rëyaay boo xam ne bii mënee su koo wax lépp waaye daanu ci tudd ñaar karaama ya ak xarbaax yi ñaar képp lañ ci mën a tudd ndax bu mu toogoon fii ba asamaan set di lim ay karaamaam ak i xarbaaxam asamaan dana set te du nu wax un dixième ci ay xarbaaxam ak i kon day doy rek nu tudd ci yaar bàyyi yi ci des bokk na ci ay karaamaam Sëriñ Tuubaa moo ko bind wax na ne ba nga yónnee yónnee nañ ma ma nekk Mbàkke Baari ñu wooma ndar ba ma demee ndar ñu war maa déporté yóbbu ma Gabon téye nañ ma ndakaar ndar ba ma nekk fa ba weeru gàmmu wi di bëgg a dee bis ba mujj ci weeru gàmmu yi di bisub alxames nee na lañ ko jële ndar jëli si ko ndakaar nee na bisub alka joojee dafa woor mi ngi egg si ndakaaru ci waxtu takkusaan bi timis bi bëgg a jot ki ñuy jàppe di waaja dog dog koor gi nee na ay policier daal ko fay fekk dal koy jiital yóbbu ko ci néeg bu bon boobu nga xam ne ci lay mu fanaana Sëriñ Tuubaa bind na ne néeg boobee ba ma fa nekkee tartar ya nga xam ne moom la ma fa tubaab ya teg ak métit wa te doguma sama koor ga loolu metti na ba nga xam ne bii bu ma fàttalikoo néeg ba nga xam ne moom lañ ma fanaanal ak métital ga nga xam ne moom lañ ma fa métital ida dakartu dalika almabita wa dalika al umu amira wa subuta taarat إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن ذب عني الماح kattar yooyu nga xam ne moom la ma tubaab yi teg foofee ah metti na metti boo xam ne bu ma fàttalikoo guddi googee sama day ne ci jéem a jóg jaar ak xeex ak tubaab yi wante bu ma buuree bëgg a def loola rasulullahi sallallahu femm jàjj ma ne ma muñal muñal rabba anil maaxi nee na guddi googee képp ku amul cër ci yàlla fekk na ma waaye ma xamal la ne la yàllaa ma gën a gën a xam ci sama moo la gën a xam ci nekk bu ma nekk fii ci aw tartar nee na foofee soxna jaara fekk na ma moo tax Serigne Moussa Kanaan nee na keroog gis na fa sun maam jaara mu di ko ñaax di ko dolli daara Serigne Touba nee na soxna jaara fekk na ko foofee xamal ko ne ko ah bul ñëkki ndax keroog ba nga ganee adduna laa dégg ci sa gémmiñ nga wax ni yow sunu borom fas naa laa yéenee jaamu jaamu goo xam ne gi ba àdduna sosoo ak kero muy tukki mbindeef la ko fi jàpp yow rasulullahi sallallahu alayhi fas naa la yéene liggéeyal liggéey boo xam bii ba àdduna sosoo ak kero muy tukki benn nit du la fi liggéeyal liggéey bu toll noonu ginnaaw loolu nag kero ba nga ganee àdduna nga wax loolu gisa goo dara gisa goo dara muñal loolu la sëñ Moussa di wax naan mu di ko ñaax te di ko dolli dara kon léegi dangay ngay seet karaama munta weesu loolu jógee fi barab loo xam ne ëpp na fanweeri at wala mu mat ñeent fukki at yàlla may la kàttan ndax ku yàlla kàttanal nga attan nga man kenn mënul yàlla rekk a man waaye ku yàlla manal nga man génnee ko ca alaaxira gam nekkoon indi ko ci àdduna muy ñaax sëriñ Tuuba loolu benn karaama tolluwul soo bëggee yéeg wax googee nga xam ne gi moom la sëriñ bi wax ci bis ba mu ganee àdduna it loola itam ah boo ko yéenee wala mu di la jaaxal da dul ko xam dara waaye yont yàlla Isaa ma waxoon ca berso ba mënula wax mënul dara ka man ka nga xam ne kii moo man lu ne wax loo ko moo ko wax yàlla nag mënul mën a wax loo isa bnu mariam tële ko ci muhammad ibnu mariam isa bnu mariam mooy isa bnu ma nga xam ne yàlla moo taxoon mu ca ba mu nekkee ca berso ba yàlla moomee tëlewul wax loo xaadimu rasul ci bis bi mu ganee àdduna doomi Maryam Muhammad ibnu Maryam ka wax loo woon Isa ibnu Maryam ca ba matt naa wax loo mënu ko woon tële ko ci Sëriñ Tuuba loolu bokk na ci ay kërama xarbaaxam loolu sëriñ bi moo ko bind ci jisaaru shakurul atuuf fi jawaabi Abdil Latif jazaaru shakoorul atuuf nag mooy sëriñ bi bi nga xamee ne dem na ci géej ànd lu woon kenn ba kooka di di nettali demoon ba mu demee ba ñëw nag te am ay weer ñu jàpp ko yóbbu ko Mauritanie ci la benn taalibeem bu ñuy wax Abdul Latif bokk ci Idaabul Ahsan moo wax ak moom ne ko ginnaaw tuwaay yi ba ñu la yóbboo Gabon àndoo woon kenn danoo bëggoon nga defal nu ay ay xabaar ay taarix daal say jaar-jaar ya nga nu ca mën a xamal nga xamal nu ko moo tax mu def jazaau shakurul atuf fi jawaabi abdillatif jazaau shakurul atuf fi jawaabi abdillatif ca la bind ne soxna jaara moo ko fa fekk ñaax ko xamal ko ne ko xamal ko ne ko kero ba nga ganee àdduna lii nga seereel sa borom te wëllëre lu mat a sàmm la rawatina nag wëllëre woo wëllëreenteeg sa borom kon loolu lu am solo la karaama benn la ci karaama yi nga xam ne yi moom laa leen bëgg a limal ci ay ndax mënumaa lépp ci tànn loolu karaama bu ne am na waay bu toll noonu amul bu ñaareel ba bi nga xamee ne Serigne Touba egg na Gabon ba mu wàccee Libreville def déclaration boobu wax ne yasara lil muna lada Libreville man qaadali ma